A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin, ammaa ba'd. Fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Saad. di suuratu seyyidina daawud alayhi salaatu wassalaam kon ñu ngi woon ci laaya yi nga xamante ni ci la boroom bi tabaaraka wa taala doon nettali mbiru seydinaa nettalib seyyidina suleymaan ibn daawud ala nabiyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam fi nga xam ne ci la doon nettali mbiram ma am na loo xam ne dama ko naroon a fàtte ci jataay bi weesu wax ki nga xam ne moom la wax ne suñu boroom wahab lii ñaan ko ne muy wax ne bi mu ne qaala rabbi fiir lii ci laaya fanweer bi ak juróom mu ne boroom bi jéggal ma lii ñeel ma wahab lii ta nga may ma mulkan li nga xam ne mooy nguur boo xam ne laa yanbaghi yellul li ahadin ci kenn min ba'di sama gannaaw innaka dëgg-dëgg yow anta yow de boroom bi tabaaraka wa taala alwahaabu yaay ki nga xam ne yaay maye ci lu dul dara loolu mooy yenent bi aleyhi salaatu wassalaam al imaam mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda day nettali comme ni mu ñëwee ci saxiixayni muy saxiixu al imaam albuxaari ak saxiix alimaam muslim ibnu alxajjaaj rahmatullah alayhima nga noon seen sëriñ imaamu ahmad ak ñeneen yi daal nañ koy solo rahmatullahi ala aljamii kene dafa am benn jinne boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen ko ne dafa am benn jinne ci jinne yu ñàng yooyu te salte te nekk ay shaytaane yu bon yoo xamante ne nii nee na keroog damay mu ne biig dama doon julli mu ñëw benn jinne ñëw benn shaytaane daal di ñëw ngir daggal ma sama julli ji mu yàqal ko nga gis ne ñoom bàyyiwuñ kenn xataa yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ne manuñ ci woon dara sax dinañ jéem ngir yàqal ko léegi lan ngay xalaat ci keneen kon nee na nag suñu boroom daal di ma koy jàppandil man yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba ma téye ko ba jàpp ko nee na bi ma ko jàppee maa ngi ko bëggoon a yeew ci benn ci potoy jàkka ji jàkkaay ñu jàkkaam ji moom yonent bi alayhi ba mu ko defee yéen ngeen gis ko waaye ba xale yi di foo di di leen fowe nee na nag bi mu bëggee def loolu après nee na man yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu lépp mu ngi ci julli gi nee na ma daal di fàttaliku li nga xam ne moom la axi Sulaymaan sama mbokk ma di yonent alayhi salaatu wassalaam sayyidina Sulaymaan waxoon ne wa lii tey borom bi yal na ma may mulkan nguur boo xam ne laa yambaghi yellul li ahadin min ba'di nee na yellul ci kenn koo xam ne kuy ñëw sama gannaaw la de nee na fa nee na ma baal di koy bàyyi nag ngir bàyyi bàyyi ma bàyyi ko mu daal di dem moom seytaane boobale na roon ma yàqal sama julli mu nekk koo xam ne ko tuuti daal di kuttus nag ci bi ma ne ko nuus daal di koy jàpp léegi nag wax ji mooy waaw yonent bi alayhi salaam lii muy ana lan moo lan la lan mooy lan lan lan moo jegeñe diggante moom lii muy wax ne dafa xal ab jinne bu doon waaja ñëw di ko yàqal mu jàpp ko ba ne woon bëggoon naa koo takk sax ci poto yi benn ci poto yi Medina yi bu ko defee ngeen gis ko xale yi di ko foowe xale yi Medina yi ñëw di foowe jinne bi mais loolu ak li Seydina Sulaymaan da alayhi salaam ñaan borom bi ne ko may ma nguur goo xamante ne yellul keneen kuy ñëw sama gannaaw loolu lan mooy rapport bi lan moo leen jegeñal lan lan lan moo leen boole ñaar yooyu dañ naan la boo gisee li leen boole leen la mooy ne li tax yonent bi alayhi salaam ne ma fàttaleku la mu waxu la seen sama mbokk ma Seydina Sulaymaan ñaanoon ma bàyyi ko alayhi salaatu wassalaam mooy ne parce que jamono jooju gis nga ni suñu boroom wax sax gisoon nañ ko ci aaya yi weesu ni mu ko tàggatale jinne yu bon yeeg ñoom ñëpp nga xamante ne muy shaytaane yi mooy ne jamono yooyu nit ñi ak jinne yi mooy barrière boobu suñu borom daf ko yëkkati lool mooy daf ko yëkkatil barrière entre nit ñi ak jinne yi dañ leen doon gis ñuy duggante di liggéey ñoom ñépp ñu nekk nit ñi di topp Seydina Souleymane jinne yi na ko noonu léegi nag mooy barrière boobu loolu kiiraay boobu doon dox diggante nga xam ne moo dox suñu digganteeg ñoom comme li nga xam ne li ëpp comme li mu wax ne ñoo jinne yi comme li wax ci suuratul Aaraaf di gis. ñoom ak seeni ak ak ak gàngooram moom Iblis ak gàngooram foo xam ne yéen du ngeen leen gis loolu mooy ñëpp barrière boobu nag borom bi daf koo yëkkati woon jamono yooyu loolu nag la yonent bi aleyhi salaatu salaam di junj foofu mais mooy ne comme que loolu moom dafa ñaanoon ne borom bi moom na ko defal nguur boo xam ne yellul keneen ci gannaaw te moom bokkoon na ci yooy ko borom bi mayal mooy da koo yëkkatiloon kiiraay boobu jamono jooju diggante ñi nga xam ne mooy mooy nit ñi nga xam ne moo leen yilif ak saytaane yi xataa jinne yi nga xam ne moo leen yilif léegi nag ñu doon gisante loolu yonent ma ne sarsam bu da jàppoon jinne bi indi ko nit ñi di ko gis di foog moom loolu mu gis ne lool loolu Seydina Sulaymaan ñaanoon la këne borom bi bu mu ko bu mu ko defal kenn gannaawam te bokk na ci li mu ko defaloon suñu borom yonent bi alayhi salaam ne ma daal di koy fàttaliku loolu daal koy bàyyi. loolu mooy lien bi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déet junj foofule wallahu taala alam léegi nag tey ñu ñëw kon. ci li nga xam ne moom lañu la doon wax que ne nettali bii nii nga xam ne gis nga ni mu simple ak ni nga xam ne noonu la ko alxuraan leerale comme rek ñu jóge woon ci baayam Seydina Daawud alayhi salaam ni mu leere waaye israiliyaat yi daal dinay takkarnaasi de daal dinañuy yëkkati seeni mbir nga xam ne mooy ay nettali yoo xam ne ci téere yahuud yi la jóge waaw nga xam ne mooy ñooñ nga xam ne amuñu benn benn xorma buñ amal borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ne borom bi dafa nay naan yadullahi maghluula loxo yàlla dafa kub dafa dafa kumut dafa kii euh, euh, nuñ koy waxati mooy bu daggee quoi ndax nay bëgg a wax ne dafa nay léegi ak ku mel noonu nga xamante ne nii ñooñu naan inna allaha faqiirun wa nahnu aghniyaa borom bi dafa nay ñun ñooy ñi nga xam ne ñun ñoo tabe waaye ñun ñooy les riches borom bi nag dafa dafa nay non dafa ti dafa soxlawu dafa aajowu dafa pauvre c'est un Dieu pauvre yàlla la boo xam ne dafa pauvre wala iyaazu billah ñooñu ñooy nettali ci seen téere yooyu waaye ñu koy def ci téere tafsir yi nga xam na ñu bari dañ koy jële ci ñoom léegi neen lan naan Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam kat <clears throat> daa amoon benn mooy xaatimu Sulaymaan naan benn benn kii benn jaaro boo xamante ni jaaro bi daal ci gàttal mooy nguur gi yépp mooy li ko borom bi joxoon daal lépp ci jaaro bi la ne ba benn bés muy dugg ci li nga xamante ne mooy mooy mooy baytul xalaa muy bi muy dem ci toilette yi ci ci ci ci wanag bi après mu jël teg ci jaaro bi daal di koy jox soxnaam si ne ko téyel ma soxna si téye ko léegi nag bi mu duggee ci biir am benn jinne bu jóge fële benn shaytaane ñëw yor formam ne ko nag léegi danga ma joxaat ma jaaro bi mu daal di koy jox jinne bi sol ko léegi moom mu yor pouvoir Seydina Souleymane gis nga affaire yi niñ filmé ko quoi comme mel ni ay ay kiiw grec yooyu nga xam ne moom la ñuy nettali ñoom Hercule ak gaa yooyu quoi ay bâton magique ak ay ay ay baje ay xaw ma lan bague magique léegi nag <laughs> <laughs> non wal iyaadu billah léegi jinne bi def ko quoi bi mu ko defee Seydina Sulaymaan génn ne soxnaam si ne ko jox ma jaaro bi mu ne ko déet jaaro bi jox naa la ko mu ne ko déet joxoo ma ko mu ne ko jox naa la ko jox naa ko Souleymane yow mii doo Souleymane du doo dëgg léegi nag après nag mu ñàkk nguuram noonu jinne bi nag moom comme que yor bàgg bi moo sol lam bi léegi ki jaaro bi léegi moom mooy yor doole ji moo yor bi moo yor li ko borom bi defaloon lii ne ko defal ci lu la neex mayeel wala nga téye lu la neex loolu jinne bi léegi moom nga quoi léegi nag jinne bi mooy toog place am fa mu toog di àtte nit ñi ci euh, séesam boobu turanam boobu kursi yu boobu moo ci toog nag ca gàngunaay ba muy toog di àtte nit ñi yooyu léegi saytaane bi moo yor forman di fa toog di def lool mais ay àtteem dañoo gisoon ni dafa dëng waaw léegi soxnaam yi mu leen di dikkee mooy comme si moom mooy seen jëkkër ba pare ñoom ñu seetlu soxna yi seetlu ko ne moom day def loo xam ne doonu ko woon def ndax dañuy gis mbërëg ba pare mu ci muy àgg ci ñoom te loolu doonu ko woon def léegi ba finalement daal Seydina Souleymane moom mi nga xam ne mooy le bu dëgg bi moom <laughs> mu day gi ñàkk nguur gi di wër fu dem ne maay Souleymane gaay bi ko xaañ alayhi salaatu wasalaam di ko sànni ay xeer ba ni nga xam ne dem na sax di liggéeyi dem di liggéeyi ngir am lu mu dunde mu ñàkk ba ni nga xamante ne benn bés ca la gis benn femme wala ay ay nappkat mu daal di koy jëndal foofu femme ba ko doon dimbali jëndal ko ko aw jën bi mu jëlee jën bi ndekete seytaane bi ginnaaw gi dafa jël jaaro bi bi mu ko solee yor pouvoir bi jël ko sànni ko ci biir géej gi ba mu ko fa sànnee nag am benn <laughs> non lii wallaahi bu dul woon ni daal siiw wallaahi du ma ko tudd sax waaye yii foog nga tudd ko ngir après nga daj yi teg fële lii ay waxi na la quoi après. <laughs> <laughs> sinon fu nekk ngay dégg bon yéen sax ku ku dégg tafsir rek xam ne dégg nga yu mel nii waaye kullu hada kadibun wallah ay kàcc la du dëgg léegi nag mooy mu jël affaire bi sànni ba jaaro bi moom jinne bi ba mu ko sànnee jën woowu ko naw aw jën wan na ko jën woowu nag la ndaw si la nappkat yi jàpp ndaw sa dem di jën bi jën jàpp jën woon ak indi jën indil ko ko moom muy lekk bi muy lekk jën wi daal di gis jaaro bi ci biir mu solaat ko nguuram yépp ñëwaat mu daal di demaat delluwaat nag nekkaat ca lam ne woon loolu lay wax ne moom la borom bi tabaaraka wa di wax naan naan walaqad fatan walaqad fatannaa sulaymaana wa alqaynaa alaa kursiyyihi jasadan summa anaam ne wu dëgg-dëgg mooy daldi woon nañuy e, nattu seydinaa sulaymaan alayhi salaam wa alqaynaa ñu sànni alaa kursiyyihi ca nga xam ne mooy turonam ba ngangunaay gam doon toog jasadan ab ab ab yaram summa anaam ginnaaw bi mu dellu ci mu dellu ci mooy borom bi delloo ko lam yoroon yépp ginnaaw ba mu ko defee fitna boobu daal di koy nattu lii lañ lay wax du dëgg mooy lan moo tax nga ne ma léegi nag hé yow da ngay toog rek naan du dëgg ma ne la waaw waaw wallahi alladhi la ilaha illa huwa maa la ko wax loolu demewul noonu